a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallama ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'd fa yaquulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariya an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baaba salaasumiya wa sab'uun wa anhaa radiyallaahu anhaa ani nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala man maata wa alayhi sawmun saama anhu waliyyuhu muttafaqun alayhi walmuxtaaru jawaazu sawmi amman maata wa alayhi sawmun li haadal xadiis walmuraadu bilwali alqariib waarisan kaana aw gayra waaris. wallaahu ta'aala a'lam. kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu chapitre bi nga xam ne benn la rek ci téere bi muy baabul mansuuraati wal murah. di chapitre trois cent soixante-dix suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadis mille huit cent cinquante-sept mu ne woon wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala al-humma min fayhi jahannam fabruduha bil ma walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël beneen hadis boo xam ne ba léegi ci moom la koy jële muy hadis mille huit cent cinquante-huit mu ne waane mu ngi jële ci moom ba léegi muy sayyidatu Aisha radiyallahu anha ni nabi muy jële ci leen saa sama nawu qaala nee na mam maata képp ku faatu <coughs> wa alayhi fekk bi muy faatu daa nekk ci saw sawmun koor gu waroon a woor farata wala nisar waaw comme koo xamante ne daa waroon a fay ay bori koor waaye mu faatu waaw jotu leen a fay wala mu nisaroon ne borom bi boo ma defalee lii dinaa def lii borom bi defal ko lool jotu koo woor faatu waaw alhamdulillah mais bu dee daa faatu nii par exemple ci biir ramadan bi jours yi ci tegu loolu loolu loolu concerné ko voilà parce que nekkatul woon mu kàlla waaw kay kon mu ne képp koo xam ne dafa faatu am ay borikoor saama anhu waliyu ka nga xam ne moo méngoo ay mbiram na ko wooral mooy wooral dina ko wooral waliyu mooy xabar la waaye xabaar bi bi maanaam insha mooy digle la xaweeree ku faatu information ku faatu amoon bori koor na ko ki méngoo ay mbiram daal di wooral mo non pas na mooy ki méngoo ay mbiram dina ko wooral voilà loolu la dina ko wooral an wëllif ko waliyuhu ki méngoo mbiram waaye loolu mooy fal yasum na ko wooral <laughs> voilà léegi mooy muttafaqun alayhi mu ne al imaamu al Buxaari ak al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi maa ñoo ko bokk solo léegi al imaamu Nawawi mu ci suuf rahimahullah wal Muxtaar li nga xam ne moom lañ tànn nag mooy jawaazu sawmi possibilité wooral am man maata wa saw képp koo xam ne dafa faatu amoon bay boru koor loolu possibilité ñu wooral kooku li lu ko waral li hada al na hadith bi waaw li tax nag mu koy wax parce que daa am wuute doo moom seen sëriñ bi ci boppam de Shafi'i rahmatullah alayhi ay euh, mazhabam bu njëkk ak bu mujj voilà <coughs> waaw que koor dina ñëw ci masala yooyu insha allah léegi euh, euh, est-ce que ku yor bori koor faatu dinañ ko wooral loolu ab laaj la ñu ne la laaj la kay xam nga hadith bi leer na waaye waaye xaaral parce que euh, leerul ci ñëpp te tamit du ñëpp la jote wala boog du déggin même déggin boobu la ko bi bi ñëpp am bokkuñu ko ay wute yu wute la moo tax mu ne li ñu tànn man imaamu Nawawi mooy ma ne possibilité wooral koo xamante ne nii dafa génn àddina yor bori koor ndax xadiis bii wal muraadu nag bil wali bi mu ne saama anhu waliyu képp ku gaañu am bori wooral na ko waliyum kooku mooy kan mu ne wal muraadu li ñu nam namm te jublu ko ci bil wali yi ci wali yi boobu kàddu boobu nga dégg wali yuhu ci xadiis bi mooy alqarib mooy jege ñaaleem mooy ki naan ci méngoo ay mbiram mooy jege ñaale ki génn àddina kooku nag moo xam waarisan moo xam jege ñaale la boo xamante ne day donn kaana la nekk aw xayra waaris wala boog du donn waaw mooy asaba gi <coughs> ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mën a donn nit ki bu génnee àddina am na ñoo xam ne bu dee ñu ngi fi ñooñu ñoo la mën a donn am na ñoo xamante ne bu fi ñenn ñi nekkee ñooñu mënuñu laa doon du tout mais man nañu nekk say jegeñaale ngeen bokk deret mais kooku du la doon mais manu laa doon waajoon waaw kay léegi nag dane la nag bu boobaa ki nga xam ne day doon jegeñaale bi lay doon ak bi la dul doon ñépp ci yem ku nekk mën ngaa wooral waaji voilà léegi kon loolu la ci wax léegi xadiis bi dane muttafaqun alayhi dane kon imaamul Buxaari ya imaam Muslim ñoo ko bokk solo eh, <coughs> kii laaj bu njëkk bi mooy ana keneen kan moo ko solo ñu ne jiitu woon na leen ci seen sëriñ al imaamu Ahmad wandi ko ci Musnad Siddiq Siddiqatu Aïshata Aïshata eh, Musnad Siddiqati Aïshata binti Siddiq anhuma indi ko ñaari bërëb na ko noon al imaamu seen mbokku taalibe ñoom imaam abu al imaam Muslim daal imaam Abu Dawud moom it indi na ci ñaari bërëb kitaabu sawm <coughs> baabun fii man maata wa alayhi sawm ak kitaabul aymaan wan nuzuur baabu man maata wa alayhi siyaam ñii ñoo ko solo ali ku <coughs> imaamul imaam Muslim ku nekk benn bërëb kese nga ko hedi hedi léegi al imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ndi kitaabu sawmi baabun man maata wa alayhi sawmun waaw mu ne wa qaala alxasan in saama anhu thalaathuuna rajulan yawman waahidan jaaz bii moom bii moom moo gën a simple moom non bii moom daa simple imaamul Buxaari mu ne kitaabu sawm Euh, euh, téere koor baabul buntu man maata ki génn àddina wa saw sawmun mu am ak koor mooy après mooy début hadis bi leen mu ne wa qaala al <coughs> mu ne al imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri nee na <coughs> in saama anhu salaasuuna rajulan mooy benn waay boo xam ne imaginons monsieur X hmm? dafa génn àddina mais dafa amoon boru fanweeri fan yu mu waroon a fay <laughs> léegi Euh, ku koy wooral lan lenn la comme que leen saa saam dane saamaan waliyu mooy jege ñaa leen bi trente personnes ci ñoom ñooy xaaj bu ñu xaajoowee mbir mi ku nekk woor mooy ñu ne eh, lundi la wooral monsieur X waaw waaw léegi <coughs> monsieur A ne man maay woor man dinaa woor monsieur B monsieur C ba ba ba ba affaire yi jeex léegi ba mat trente ñuy trente personnes ñoom ñëpp di ay jege ñaale monsieur X léegi ñu ne nañ jàpp lundi bii di ñëw lañ koy woor <laughs> mu ne waaw bu ñu ko wooralee bés boobu jeex na mat na trente ndax ku nekk wooral nga ko <laughs> waaw ah ila <laughs> waaw loolu imaamu Nawawi nag ne moom masala bii nag imaamu bii nii imaam al-Hasan al wax moom man moom gisuma ci mazhab yi <laughs> ci mazhab yi ba su euh, suñu mazhab bi gisuma ci ku ci wax dara <laughs> waaye nag suñu mazhab li koy xiyaasa mooy loolu man naa nekk quoi loolu moom noonu la <laughs> waaw waaw mu ne waaye imaam al na Hajar nag yu nettalee loolu mu ne waaye laakin al-jawaazu muqayyadun bi sawmin lam yajib fii tataamu ba ba mu des mu nekk du fan yoo xam koor goo xam ne dañu cee soxla mu topp mu toppalante parce que bu dee loolu bu dee da mu toppalante gaa yi benn coup d'un coup benn coup lañ ko dóor mu daanu ah waaw <laughs> ndax bu mel nii moom <laughs> ah mooy bokk mu si x yi mu si x moo faatu am fanweeri fan yu mu war a fay ci koor gi <laughs> fanweeri mbokki mu si x ne léegi dañ koy woral lundi bii di ñëw lañuy wor ñoom ñëpp ñu wor aywa jeex na trente jours jeex na imaam am naa jar ne ah, ah waaw mais à condition que mu nekk mu bañ a nekk koor goo xam ne dañ cee soxla muy muy toppal nte bi topp bi ci test lañ ko dóor <laughs> waaw waaw xanaa yooyu day niroo yi nga xam ne dañ leen di wax ñu ñu woor euh, euh, comme ay ay ay shahrayni mutatabi'ayni par exemple <laughs> loolu de <laughs> xanaa yu mel noonu <coughs> mais daal

Euh, <coughs> mais xam nga benn affaire daa am man maa ngi naan masala bi mais masala bi gisoon nañu ko fi ma ah oui la ci riyaab bi nii c'est non loolu <coughs> lii lii lii ça veut dire am na lu ma naan oo oh, gis nañ ko fi waaw. parce que <coughs> foog naa ne gis nañ ko de hein non non en tout cas ça me dit lii mas nañ koo gis ko waaw am na daal lu ma naan lii wóoru na mas nañ koo gis waaw mais bon <laughs> parce que euh, euh, mais mais garaawul garaawul non non amaana gisuñu ko amaana gisuñu ko mais daal am na lu ma naan lii dañ koo mës a gis waaw waaye laysa bi garaab parce que en fait ma jàppoon ne lañ ko gis mooy mas masala yi buntu bañ doon gis baabun fii masaa'ila fi min as-sawm waaw waaw foofu laa doon ragal te ne gisoon nañ ko foofu mais mais gisuñu ko woon ndax xadiis yooyu ñëwu ci en fait xadiis sayna Ibn bi <coughs> euh, moo ma moo moo ma xaw a perturbé tuuti ma jàpp ne gisoon nañu ko mais xadiis sayna mooy bi bi bi Mawlaana Ibn Abbaas ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am benn waay am na moom dana benn jigéen bu ñëw na ko yaa Rasuulallah ne ko sama yaay de dafa génn àddina amoon nag ay bor euh, euh, koor boo xam ne weer ndax dama koy fayal mu ne ko naam waaw yonent saa salaam ne ko fa daynullahi ay an yuqdaa waaw waaw ne ko euh, bor bu yàlla moo gën a yey waaw moo gën a yey ñu daal di koy fay loolu la waaw loolu xadiis boobu en dama koo jaawale woon ak xadiis dama ko doon dama bi ma xawoon a kii tax may may jàpp ne gisoon nañ ko mooy xadiis Mawlana Ibn bi ñu gisoon ci wàllu aj gi waaw euh, waa ji ñaajoon ne euh, sama baay de farataay aj daf koo daf koo daf koo daf koo daf koo kii quoi daf koo dab waaw waaye nag dafa nekk magge goo boo xam ne shaykhan kabiran la yasbutu ala rahila afa afa ahujju an qaala naam mu ne ko waaw waaw am na luñ brosé woon ci masala hadis bii parce aj bon dafa nekk ibada badaniya ba pare laalaale maaliya mooy jaamu yàlla la boo xam ne nit ki yaramam la koy defee waaw dinañ gis ci biir masala yi problème bi yépp ci yenn boroom xam-xam yi mooy loolu parce que jaamu yàlla yi nga xam ne yaram nga koy defe loolu kenn du la ci remplacer yaa koy defal sa bopp su yi nga xam ne mais gis nañ ne yoo xam ne dalil daa ñëw wane comme xaj ji ak bii mais boo loolu dinañ ci ñëw kon nañ dem dama doon ragal ne gisoon nañ ko mais du boobu masala bi bii nii laa ko doon jànnar a bii nii la <coughs> voilà euh, walillahi alhamdu wal minna nga xam ne ñu ngi ko gisoon ci hadis mille deux cent soixante douze voilà foofu lañ ko gisoon baabu wujubil hajji wa fadli kon nañ continuer du moom léegi kon al imaamu <coughs> abu abdillah al bukhari kitaabu sawmi baabu man maata wa alayhi sawmun wa qaala alxasanu rahimahullah in saama anhu talaatuuna rajulan yawman waahidan jaaz léegi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Xaalid mu ne nettana Muhammad ibn Xaalid mooy az-Zuhli mooy Muhammad ibn Yahya fii da koo dakkantele maamam bu sori moo xam mooy euh, boroom sëriñu waa Naysaabuur moom la amaloon problème bi Imaamul Buxaari mais wax naa teewul daa euh, neewul kii damay dindi ay xadiisam ci sama bi non non non loolu ñoo ko xamul ñi al-Bukhari rahimahullah sëriñam loolu muy Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris euh, ibn Zu'ayb loolu nag mooy li nga xam ne mooy li dëgër wute ñi nga xamante ne nii ñoo ne non Muhammad ibn Khalid euh, ibn Khalil waaw ibn Khalil loolu al imaam Abu Nu'aym moom la dogu ci mustaxraj comme ni ko maam al na xajar waxee mu ne waaye al-Jawzaqi dane dafa dogu ne mukk lu loolu az-Zuhri la waaw ba pare mu ne ak ah ko ci Abu Hamid ibn ash-Sharqi anhu jële ko ci moom al imaam al-Bukhari <coughs> naka noonu la al imaam al daal di dogoo ne moom la voilà imaamul Buxaari al-Haafiz Ibn Hajar mu ne te doxaliinu al imaam al-Haafiz Abul al-Mizzi sëriñu imaamul Haafiz Ibn Kasiir dafa dëppoo lii la dëppoo te loolu mu ne nag imaamul Haafiz Ibn Hajar ne wa huwa raajih loolu mooy li gën a dëgër waaw du Ibn Xali ah, ala wazni Ali du Muhammad ibn Xaalid ibn Xali déedéet kii Muhammad Yahya la voilà mooy Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris ibn Du'ayb az-Zuhli mawlaahu Abu Abdillah an-Nisaburi imam bu mag bi al-Hafiz gane àddina 172 génn àddina moo sax mujj génn àddina imaamul Bukhari te sëriñam la woon ah 258 rahmatullahi alayhi nekkoon kilifa yi waa Nisapur kon loolu mooy li gën a dëgër moo imaam al-Hafiz ne loolu nag mooy li gën a dëgër ah waaw. waaw mu ne imaamul Buxaari da ko askanale jadd jadd abihi maamu baayam waaw waaw mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'aab kon mu ne haddasanaa imaamul Buxaari Muhammad ibn Xaalid mooy az-Zuhli kon az-Zuhli yu gis nañu deux cent cinquante-huit kon la génn àddina mooy deux cent après imaamul Buxaari moom ci la génn àddina rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Muusa ibn A'yan mu ne nett nañu Muhammad ibn Muusa ibn A'yan al-Jazari Abu Yahya al-Harrani génn àddina 223 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana abi Muhammad ibn Muusa mu ne baayam mooy kan mooy Muusa ibn A'yan al-Jazari Abu Sa'id al-Harrani rahmatullahi alayhi génn àddina cent soixante quinze am na wuute am na am na am na wuute ci kañ la génn àddina waaye <laughs> moo ngi noonu rahmatullah alayhi an amr ibn al-Harith mu jële ci amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawlahum Abu Umayya al-Misri al-faqih rahimahullah génn àddina quatre-vingt-douze génn àddina cent quarante-huit an Ubaydillah ibn Abi ibn Abi Ja'far mu jële ci Ubaydillah ibn Abi Ja'far Euh, <clears throat> Yasaar al-Qurashi al-Misri gane àddina la 60 génn àddina 132 euh, moom nag mu ne Ubaydillah mu ne anna Muhammad ibn Ja'far haddasa mu ne Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr hmm? Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr ibn al-Awwam dooma Zubayr ibn al la Ja'far bële euh, rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu côté 100 Euh, jàpp treize ba cent cent treize jàpp cent dix-neuf kotoy la génn àddina <coughs> rahimahullah mu ne moom haddathahu an Urwa ah mooy moo ko jële ci bàyyi taxam Muhammad jële ko ci parce que Urwa frère Jaafar la waaw Jaafar euh, ibn Zubayr kii Jaafar Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abu Abdillah génnaat ne la 94 rahmatullah ala al jami' an Aisha bu jëla ko ci tantam de euh, petite sœur yaayam di Aisha bint Abi Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu anhum euh, génnaat ne 57 am ñu ne 58 radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal man maata wa alayhi siyaamun fii siyaamun la man maata ku génn àddina wa alayhi siyaamun saama anhu waliyyu saama woor na an wóolif ko waliyuhu kilifaam wala ko méngooy mbiram léegi kanta al imaamu abul xuseyn <coughs> muslim moom it benn la ko ni kitaabu siyaam baabu qadaa siyaami an il mayiti hmm? mu ne wa haarun ibn sa'id ayli wa ahmad ibn isa kon mu eh, eh, haarun ibn sa'id ñaari sëriñ la ko jële al ayliyu muy Haarun ibn Sa'iid ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlaahum ah, al-Misri génn àddina deux cent cinquante-trois am na wute rahimahullah wa Ahmad ibn Isa bi Ahmad ibn Isa ibn Hassan al-Misri Abu Abdillah ibn Abi Musa al-Askari at-Tustari ñenn ñi ne ibn Tustari la al-Misri rahimahullah génn àddina deux cent alhamdulillah quarante-trois mu ne ñoom ñaar ñi ñaari sëriñ yi qaalaane nañ haddathana ibn Wahb ñu jële ci ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Muhammad al-Misri rahimahullah gane àddina 125 génn àddina 197 eh, qaala mu ne akhbarana <coughs> moom mu akhbarana mu ne xabaare nañu kan Amr ibn al muy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya gis nañ ko sànq ci riwaaya imaam al-Bukhari an Ubaydillah ibn Abi Ja'far gis nañ ko muy Ubaydillah ibn Abi Ja'far di Yasar al-Qurashi al-Misri gis nañ ko tamit an Urwa non non an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr d'abord an Urwa ñoom ñëpp gis nañ ko ci riwaaya imaam al-Bukhari rahmatullah ala al-jami' an Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyyu léegi nañ xool li imaamul da <laughs> imaam imaam Nawawi <laughs> ci al-Minhaaj <laughs> bon waaw nañ xool imaam an-Nawawi après nañu xool imaam al-Hafiz Ibn Hajar par imaam an-Nawawi de rahimahullah léegi xool imaam an-Nawawi kon hadis laa ko gis nga ñu ngi ci baabul mansuuraat wal mulah hadis mooy les sujets divers quoi mu ne ixtalafa al-ulamaa'u fi man maata wa alayhi sawmun waajibun min ramadaan aw qadaa'un aw eh, nadrun aw ghayruhu eh? hal yuqda anhu waaw mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy wute ci ki nga xam ne daa génn àddina fekk nekk na ci loosam woor goo xam ne wooru farata la woon ci ramadan alhamdulillah amaa daa feebaroon feebar boo xam ne yaakaar nañ mu wér mu jàpp bés yooyu mais jotu leen a fay wér na fi après mais jotu leen fay faat alhamdulillah wala lu <coughs> mooy aw qada yu mu war a fay aw <coughs> nadru wala mu nizar waaw comme ni waxoon bi ñuy tàmbale aw xayru wala yu mel noonu yoo xam ne daal day war ci moom mu def waaw hal yuqda an waaw waajooju moom bu génnee àddina moom est-ce que dañ ko koy fayal mu ne wali Shafi'i fi al-mas'alati qawlan mu ne suñu sëriñ daal al Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah ci mas'ala bii nga xam ne moom laa posé man al imaam al-Hafiz an-Nawawi am na ci ñaari wax waaw liñ doon wax sànq euh, te ñu far dagg ko mooy ñu ngi ci almansuuraat wal mulaax gis nga bi passé ban sujet lañ doon wax ñu ngi doon alxumma min fayhi jahannam waaw xumma euh, <laughs> muy sibiru fièvre ci tàngooru jahannama la jóge sawara fabruduha seddal leen ko bil ci ndox tey mu ñëw fii indi faatu koor ku est ku gafaatu am koor bu mu waroon a fay dañ ko koy fayal wala di gis nga mooy sujet divers kon mu ne suñu sëriñ bi kon buñ ñëwaatee ci waxal imaamul na xaafiz an-Nawawi ci al-Minhaj bi muy sharh hadis bi rahimahullah mu ne suñu sëriñ ba Shafi'i am na ci masala bii ma posé ñaari wax yoo xam ne yu siiw la asharuhuma yi ci gën a siiw mooy laa yu saamoan boobu mooy bi nga xam ne moo gën a siiw ci moom même bu dee am na beneen wax bi ne kenn du ko wooral wala yasihu an mayitin sawmun asl te daa wérul kenn di di di di wooral koo xam ne dafa génn àddina loolu manula wér wala yasihu du wér an mayitin di wooral ko faatu sawmun aslan ci cosaan waaw kon loolu doo loolu moo gën a ci moom mu ne waxtaan yi ñaareelu waxam bi nga xam ne ba léegi ko gën a siiw li waliyi an yasuman mooy que ne dañuy sopp ba léegi ci sëriñam imam Shafi'i rahmatullah alayhi que ne sopp nañ ki nga xam ne moo méngooy mbiram ah mu daal di koy wooral ki génn na yor ay boru koor wa yasihu te dina wér sawmuhu wooram anhu bu ko wooralee eh, bu ko defee <coughs> wa yabra'u bihil mayit bu ko defee eh, mooy eh, jaanam wàcc na waaw mooy li nga xam ne moo teg woon ci loosam day wàcc day set léegi deñ na mu ne wala ya wala yaxtaaju ta bu boobaa soxlawul ila itaamin anu di ko joxe lekk ne day joxe lekk a mudd yi ñuy joxe par bés mu taxawu koor yam waroon a war jaru ko bu ko wooralee baax na waaw mu ne wa hada al qawl imaamu Nawawi wax na comme lii nga xam ne moom la wax ci bi sii mu ne te wax bii nag bu mujj bii ñu jële suñu sëriñ bi même bu dee ne rahimahullah du bi gën a siiw ci moom huwa al sahihu al muxtaaru alladi na'taqidu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër te moom la ñu tànn bi nga xam ne ñun de moom la ñu fas te moom la ñuy fas moom lañu nekk ci kaw takk ko ne lii moo gën a dëgër voilà wa huwa alladhi sahahahu te moom la wéral muhaqqiqu ashaabina ñi nga xam ne ñoo xóotal ma masala bi suñu mbokk yi ñun Shafi'i yi aljaami'una ñi nga xam ne mooy ñoom ci boroom xam-xamu suñu mazhab bi ñi nga xam ne ñoo dajale baynal fiqh wal hadith dajale diggante fiqh ak hadith Euh, boroom xam-xamu fiq kese boo xam ne xadisam daa dese côté xadis day des waaye ko boroom xadis boo xamante ni xam-xamu xadis boo xam ne xadis noonu rek mais fiq bi da cee manqué le kooku day des ki nga xam ne mooy waaja moom lañ naan fuqahaul muhaddisuun voilà mooy ki nga xam ne ñoom ay muhaddisuuna lañ ba pare nekk ay fuqaha en même temps mooy xam-xamu xadis dañ cee géeju ay géej lañ. ay référence ba pare fiqu xadiis yooyu ak fiq bi ñu xam loolu dañ cey nekk ay géej ñooñu kenn du leen attan xeet yu mel noonu voilà mu ne nag ñooñu nag ci suñu mbokk yi ñoom luy lañu dëgëral voilà li hadihi lu fuñ ko teg li hadihi al ahadith as-sahiha as-sariha hadith yi waxoon nañ la hadith Sayyidatu Aisha bi ak hadith Ibn Abbas bi ñu wax léegi ne ki ñëwoon laaj ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam man kat sama yaay daa génn àddina ab da daa war ci moom weer weer wu waroon a woor waaw yeneen saa salaam ne ko ara'ayti law kaana alayha dayn gisuloo benn dana jigéen benn mu ne góor ara'ayti ndax gisuloo imagineel bu doon ne sa yaay daa amoon bor a kunti taqdiina est ce que boo kononte kon ding ko fay qaalat mu ne ko ah waaw qaala fa daynullahi ahaqqu bil qadaa yeneen saa salaam ne ko nag borub yàlla moo gën a yeey ñu ko waaw mooy fay ko. ak hadith Sayyidatu Aisha bi ñu nekk képp man maata wa alayhi sawmun saama anhu wali ku génn àddina mu am boru koor ki nga xam ne moo méngooy mbiram na ko wooral ñu ne hadith yi moo tax ñu ne wax bu mujj bii bu imaamu Shafi'i bi moom lañ moom lañ dëgëral ñoom waaw rahmatullah ala al mu ne imaamu Nawawi ne wa amma al hadithul waarid <laughs> kanta hadith bi man maata wa alayhi siyaamun utima an képp ku génn àddina fekk daa am ay bori koor nañ ko leel mooy palaasu wu lam waroon a woor comme mudd rek mudd ngay jële jox ko xam nga nit ki nga xam ne eh, manula woor comme màgget mi ak yooyu ak ki nga xam ne feebar na feebar boo xamante ne nii manula wér kooku li muy def bis bu nekk day génne mudd joxe ko lu noon lool am ñu ne nag kon loolu la xadis boobu di wa am mu ne daa am xadis bu ne man maata ku génn àddina wa alayhi siyaamul te newoon na ci kaw koor utima anhu dañ koy leel dañ koy leel dañuy jël saraxeel ko ñam mu ne fa laysa bi saabit hadis bi daa saxut walaw sabata bu doon ne sax sax na te saxut am um <laughs> am kanal jamu manoon nañ ko boole baynahu wa bayna hadhihi al ahadith diggante ma hadith yi ñu fi gis bi an yuhmal ala jawaz al amrayn que ñu yan ko ne possibilité ñaar yëpp mooy man ngaa woor man nga koo wooral man nga koo leel fa inna man yaqulu bi siyaam yajuzu andahu lifam parce que ñi nga xam ne ñoo ne mën nañ koo wooral ñooñu possibilité ñu leel ko tamit ñoom dàquñu ko fa sabata kon musa anna sawaab al muta'ayyan euh, tajwizu kon li nga xam ne moo ràññeeku ta mooy dëgg mooy possibilité wooral ko wa tajwizul itam possibilité leel ko joxel ko ñam mu ne wal waliyul mu muxayyar baynahuma ki nga xam nag mooy méngoo ay mbiram ah kooku dañ ko koo tànnaloo diggante ñaar yi bu ci def baax na après mu ne wal muraadu bil wali ki ñu jublu nag al wali fii ci xadis mooy al qarib ab jege ñaalim sawaa'un kaana asaba <coughs> mooy ñi nga xam ne ñoo bokk geño <coughs> aw waarisan aw ghayruhuma moo xam da koy doonu wala doonul ah wa qiila al muraadu mu ne am na ñeneen ñu ne al waarisu non kii doonu kese la ah, kii do ku koy ku mën a doon nit ki kese kookoo ko mën a wooral wa qiila am ñu ne asaba ñi mu bokkal geño mu ne wa saxiixul awal bu njëkk bi moo gën a dëgër voilà. voilà mu ne walaw saama anhu ajnabiyun bu dee nag léegi benn waay moo jóge ne ne ah man de monsieur X man xaw ma ko sax non xam naa ko dañoo mas a daje benn Casamance lañ daje woon am na benn bërëb buñ masoon a daje ndeysaan marke na ma léegi ñu ne ko mu dégg ñu ne monsieur X génn naa te monsieur X ak moom amuñu benn lien familial amuñu benn lu leen boole léegi bu dee kooku moom moo ko waral nag <laughs> mu ne walaw saama an exemple ku mel noonu waral monsieur X waaw in kaana bi idnil wali saxa mu ne bu dee ne daa nekk ci ndigalu ki nga xamante ne mooy kilifaam wala ki méngoo ay mbiram waroon ko taxawee moo ko jox ndigal ne ko ah yow moomee di xarit ne woon daje nga ak monsieur X mu marqué la sama mag bi wala sama frère bi wala sama sœur bi euh, madame X wooral ko léegi moom mu wooral ko bu boobaa dina wér wa illaa falaa fil asax sinon euh, moom mu dagge na la rek di ko wooral du wér ci li gën a dëgër wala yajibu alal lii yoleen saas man maata fa alayhi sawmum saamaanu waliyo ku génn àddina am boru koor na sa kilifa wooral wala kila méngoog say bi mu ne loolu nag du farata ah. wa mooy nit ki cuwa lakin yustahab moom mu ne loolu du farata ah. que fii mu ne monsieur x bu génnee àddina que que imaginons ñu ne frère bi dañ naan ko ah sa frère bi kat monsieur si génn na àddina ta amoon boru koor kon par force nga fay non non non dañ koo sopp kese <laughs> léegi mu ne hada talxiisu madhabina fil masala imaamul hafiz an-Nawawi mu ne lii mooy résumé wu suñu mazhab <coughs> ci masala bi ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhi mu ne wa mi man qaala bi min as-salaf ñi nga xam ne ñoo wax ci lii ci salaf yi ne bañ a mën a nekk man nañ koo wooral kay Ah ci way dawlo yu baax mu ne Taawus di Taawus ibn Kaysaan wal Hasan mooy al-Basri rahimahullah wa Zuhri ak al-imaam Abu Bakr az-Zuhri wa Qataada ibn Di'aama Abu Thawr rahmatullah alayhi wa bihi qaala al-Layth mu ne ta yo wax ji moom la al-imaam al-Layth al-Misri wax wa Ahmad ak imaam Ahmad wa Ishaaq ak imaam Ishaaq xaritam ibn Rahawayh wa Abu Ubayd ah fi sawmi an-nadri ñoom ñu ne ci lii nag ci wooru nizar duuna Ramadan wa ghayrihi mu moom non bu dee kii la <coughs> mooy allay ah, ah ahmad ak ishaq ak ñooñu ñoom dañ ne ci sawm ak abu ubayd bu dee ne nizar la waaw lool ci ramadan looloo ci nizar comme ni mu nizaroon ne borom boo ma defaloon lii ma def borom bi defal ko lool jotu ko woor faar ñu ne waaw loolu dina mën a nekk mais pas ramadan wa ghayru ak yeneen mu ne wa dhahaba al jumhur li ëpp ci borom xam-xam yi nag à part ñi mën a limal ila annahu la yusaamu an mayitin la nadrun wala ghayr waaw la nadrin wala ghayr hakahu ibn al-Munzir an ibn Umar wa ibn Abbas wa Aisha wa riwayatun an al-Hasan wa Zuhri wa bihi qala Malik wa Abu Hanifa <laughs> mu ne nag li ëpp majorité boroom xam-xam yi nag dañ ne lii ma ne ku génn àddina kenn du la wooral dara waaw du nisar du ramadan du dara mu ne lii al imam al Munzir moo ko nettali jëlu ko ci ibnu Umar radiyallahu anhu ak ibnu Abbas radiyallahu anhu wa Aisha sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne riwaay la luñ toxale la tamit ci sayyidatu sayyidina al-Hasan ibn Yasaar gis nañ moom fële àddina fële waaye lii nee na riwaay la ak Zuhri mi ngi gis fële tamit al imaam mu ne te lii moom la imaamu Maalik wax ak imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhim mu ne léegi rahmat mu ne qaala al-Qaadi Iyaad wa ghayruhu mu al imaam al-Qaadi Iyaad <laughs> ak ku moom nee na huwa qawlu jumhuuril ulamaa ku jumhuuril ulamaa lii mooy waxu majorité borom xam-xam yi nekk ne ku génn àddina amul koor kenn du la wooral wata awwalu léegi nag nga ne waaye yéen da ngeen gisul xadiis bi xanaa mais xanaa kay ñemawu ngeen a gis xadiis bi xanaa mu ne wata awwalul xadiisa ala annahu yutamu anhu waliyu ñu ne non dañu xadiis bi ne non euh, loolu mooy euh, waliyu da koy joxeel ñam voilà loolu d'accord nañ imaam al-Hafiz <laughs> an wa hada tawilun da'if bal <laughs> bi moom lu feebal la bal ma ne li am ba des maa ne man imaamu Nawawi baatil lii neen la laa wax waaye waxu yoneen saa salaam leer nañ ñu ku génn àddina yor boru koor saamaanu wali yu ngeen naan joxe lekk way mu ne wa ay daruratin ilayhi wa ayyu maani'in yamna'u min al-amali ma ta'ahhuril hadith ana moo ñu a obligé wala lan mooy tere ñu doxale xadiis bi ni mu leeree nii ne ku génn àddina yor boru koor kii méngoo mbiram waral lu koy tere ànd ak li mu li mu leere ci xadiis yi way maa adami taaru di la mut alpal moo aramtu la te amul beneen xadiis bu ñëw di wax lu wuteeg lii mu ne qaala al qaadi mu ne al al qaadi yaa tegaat ci beneen bi wa ashaabuna <laughs> ak suñu mbokk yi <laughs> rahmatullah wa ajma'u ala annahu la yusalla anhu salatun fa'ita mu waaye lii nag ñun ñëpp d'accord nañ ci d'accord na <laughs> waa jumhur ñoom xanafiya yeeg maaliki yi lool boobu ñun moom na ñoom que ne ku génn àddina am ay boru julli kenn du ko fi julli waaw wala annahu la yusamu waaye tamit leneen lu ñëpp d'accord mooy nit du nekk ci dundam nii am boru koor benn waaye taxaw nee ne saay te ngaa bàyyi ma fayal la sa koor gi mu wooral déedéet <laughs> mu ne wa innamal xilaafu fil mayyiti wallahu a'lam wute bi comme nii ma la ko waxe man imam al-Hafiz na nawawi fi mu nekk mooy ci ki nga xam ne dafa génn àddina waaw est mas nañ ko wooralam déet mais kuy dund ñu lay wooral kenn du la fi wooral bu dee manoo woor loo mage mage mage mage manoo woor da joxe ñam kenn du la wooral ah na ma kenn ci sama doom yi wooral wala ñu ne bon nit ñuy def dañuy bàyyi ba koor gi jeex ñun ñëpp trente lañ masha allah suñu yaay wala suñu baay daa njaboot mat nañ trente wala sët yeeg ñëpp doom yi ñëpp ñu ñu ñu compter ku nekk woor benn bés ñu ne deex na déedéet jaru ko mu ngi nii di dund day leele kese mu jeex <laughs> kon mu ngi noonu <laughs> lool foofu la al imaamu al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di yem léegi